bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi su defem seen rek seen jataay ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttana sunu borom tabaraka wa taala jëlum ko defal ci ngeen ci ànd yu sàll ginnaaw bañ sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa tey moo war a nekk suñu teelu daje ñeenteelu daje bi ci ñëw ci kër nit di yëglu waaye itam di wax ñu ne la koo kan la nga ne mana sallallahu alayhi bëgg ko dafa bëgg buñ ne koo kan la nga jaar ci sawtur la bind bi weesu doon jàngale bokk yi ngeen gis sallallahu alayhi wa sallam ñoog moom yim ñu doon jàngal ni ko tey te ñu defe ne àdduna ko jële ci tubaab yi ndekete yoo ki ko fi indi moo di sallallahu alayhi wa sallam suñu bindub tey war a jëm ci istihbaabu tashmit al aatish mooy sopp gu ñu sopp ndokkeel ku tissooli xëy na noonu la waxe baat bi ak itam bu fekkee ne sant na yàlla waaye bu fekkee santul yàlla bukkeel dangale teggi ni tissooli nu ñuy tissoolee nu ñuy ndokkeele ku tissooli waaye nu ñuy oblee wala bébbli wolof dana wax bébbli am nañu wax óbbli xay na ci euh, barab yi lay doon ci seenu làkk euh, wàllu bébbli ak óbbli xam ngeen ne tisool yi dafa am ci bu ma koy misaal xaw ma nag nu lam waaye dama koy misaal rek mooy daa mel ni doomu aadama bi yaram wi nekkee ay sidit sidit yooyu mooy jëkk benn benn temps rek mel ni courant dafa coupé te sidit dafa maas xam-xam-xam yi wax waaye daal moom yooyu lay diiru dafa mel ni nit ki bu fekkee yaram bi dafa def ay sidit sidit ne mel ni ay fiil euh, yuur gi mel ni cerveau bi di joxe li ak tere yi bu tollee ci bëgg tisoli day mel ni nekkatu fi mu mel ni kon si fiil yooyu dafa am yu maasante wala yooyu bu ne tis nag mel ni affaire dafa dañ kon foofu mu daal di sant yàlla mi nga xam ne moo indiwaat courant boobu coupé woon ci yaramam <laughs> wala yu ne demee ko defee ku ko dégg ne ko yarhamukallah yàlla na yàlla yërëm mel ni ku ne ko am nga sens loolu mooy tisooli óbbali nag gëmmentu moo wala tayal euh, jaaxle di óbbali moo tax moom seetaanee koy def ci nit yooyu lañu sallallahu alayhi wa sallam jàngal yaay Maodo jël nañ ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu saxaab boobu nga xam ne moo daan ŋàbb muus ma walla muus mu ndaw ma te ñaare nga koy dégg ndax moom yonent bi da koo defaloon kiis ba lu mu dégg mokkal ko kiis ga nag mooy da koo ñaanaloon ndax moo nekkoon dama bëgg nga ñaal ma lépp loo wax ma mokkal ko moo tax ngay dégg rek an abu hurayrata abu hurayrata rek tabarkala rag yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha yuhibbu al-utaas wa yakrahu tafaa'ub mu ne yàlla bëgg na tissooli waaye dafa bañ ëbbli inna allaha yuhibbu al-utaas wa yakrahu tafaa'ub yàlla bëgg na tissooli waaye bañ na ëbbli ngoog ñu bàyyi xel ci loolu yàlla bëgg na tisóoli waaye bañ na óbbli mu ne kon fa ida atasa ahadukum wa xamida allaha taala ka xaqan ala kulli muslimin samiahu an yaqulu lahu yarxamuka allah mu ne looloo tax kenn ku ne ci yéen jullit yi bu tisóolee ba sant yàlla subhanahu wa taala maanaam wax alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw li yàlla daf koo bëgg waa ji li nag kon def na lu yàlla bëgg kon bépp jullit boo xam ne dégg nga tissoolig waa ji dégg nga mu sant yàlla subhanahu wa taala am nga àq am na àq ci yow benn droit la bu mu am ci yow nga ne ko yarhamukallah nga xam ne droit boobu boo ko ko waxalut fii ci àdduna bu yomal xiyaamee lu nit ñi bari bari bari yow ma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi waa abiihi ñëpp samp seeni xel yow danga nga ko wër ba gis ko ne ko diw mu ne ah nga ne ko dat sàngam ci laan 2009 da ngaa ma sa tistooli ci sunu kanam euh, ba nga wax waaye jamono yooyu dañoo meroo woon maag yow ba waxuma la yarhamukallah wala meroo wuñu woon waaye ñun sunu koñ dañoo jàppoon ni nit ki boo ko waxee ko da nga koy sibooru moo taxoon keroog waxuma la woon yarhamukallah ndax biir nit ñi léegi nag dem naa ba buntu aljanna sunu borom nee na su ma la waxul yarhamukallah du ma dugg suma biyee gi nii ma yor moo tax ma la doon wër dem naa ci groupe bi nga xam ne ñooy maliens yi gisuma la <laughs> ma jaar waa Côte la jaar naa ci sunu mbokk gambien yi gisuma la euh, jaar fu ne jaar naa fa ci noir yi mënuma laa gis euh, tey mu ñu door maa fi nga nekk mu ñëw nag di la wax di la fay sa nuyoo boobee ca dat sàngam ci l'an 2009 yarhamukallah coono boobu mooy dal nit su fekkee dafa nekk ak nit mu ne tichoo ne alhamdulilah te waxoo ko yarhamukallah ndax ay yëf yow kii léeg-léeg wujjëg wujju sa wujju ne tichoo daal ni alhamdulilah au lieu nga ne ko yarhamukillah nga añaane ko ko bu yomul xayaamee danga ko wër ba gis ko danga ko wër ba gis ko ay bu fekkee sawar la nekk xamu foo jëm yàlla tere nag waaye damay misaal rek bu fekkee sawara nekk de xamu foo jëm ngay wër ku nekk sawara war ko faa fekk fay ko nuyoo wala fay ko yarhamukallah moo tax àq yi yu jara bàyyi xel la yu jara sàmm la kon yonent bi nee na yàlla bëgg na ku tisooli waaye bañ na ku obli mu ne kon ku ku tisooli ci yéen daal di sant ko moom subhaanahu wa jul bu la dégg rek ameel na la àqu ne la yarhamuka allah mu ne wa amma tasaa'ub mu ne waaye obli fa innama huwa min ash-shaytaan fa isaa tasaa'aba ahadukum falyaruddahu mastataa mu ne ubli nag moom ci shaytaan la jóge mu ne moo tax bu kenn ci yéen di ubli na lànk waaw na xeex ak moom ba bu ubli bi ñëw sa kemtalaay kàttan fexeel ba bul obli loo ci mën def ko mu ne fa inna ahadakum idha tatha'aba dahika min ash-shaytan mooy ne la wóor ne képp ku ubbali seytaane reena la képp ku ubbali rek ku bébbali rek reena la waaw te reeloo seytaane gis nga ñaar yu yooyu ni mu ni ni mu juuyaloo lële day bégloo yàlla lii day bégloo seytaane lan mooy bégloo yàlla tisóol yi lan mooy bégloo seytaane ubbali wala bébli waaw kon lii bégloo seytaane ëpp naa def moo tax na nga ko kar na nga ko lànk bu yooyu yëpp sottiwut nga ub sa gémmiñ fexe mënu na nga ko def rek tabarkal hadis boobu rawaahul Buxaari Buxaari nàcc la na ko bokk na ci bunt boobu ñu jële ci Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu jële ci yonente ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne izaa atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah bu kenn ci yéen ubbilee na wax alhamdulillah su waxe alhamdulillah wal yaqul lahu axuhu aw saaxibuhu yarxamuka allah ne ko mbokkam wala àndandoom ne ko yarxamuka allah su ko waxee yarxamuka allah fal yaqul yahdikum allahu wa yuslixu baalakum mu ne ko yàlla na yàlla na leen yàlla jubal te defar seeni mbir <laughs> waaw wa yuslih wa yuslihu baalakum mu ngoog ñaan gaa nga noonu yàlla nañ yàlla jibal te defar seeni mbir amin yàlla na yàlla defar suñuy mbir noonu ñëpp tabaarkàlla te def suñuy poos dara hadis boobu rawaahu al buxaari nekk nettali na ko waaye mbokk yi bala noo jàll xoolee saxaaba yi daan toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi ñu daan jëli ci moom ku toog rek bala ngaa jóg lu ne nga amee ko fa moo taxoon ki daan toog ak borom xam-xam ñu tuddi borom xam-xam saxekatu njariñ koo xam ne boo toogee ci barab bi bala nga faa jóge danga nga fa jële njariñ loo xam ne jële fa fiixu xol sa dënn fiix nga xawma soulagé wu la xawma xawma nu ñu koy waxeeti baat boobu ngeen di wax xam naa xam ngeen li ma bëgg a wax dégguma tubaab te mun maa prononcé baat boobu nga xam ne moom ngay jële ci sëriñ moo tax ñu la tuddee sëriñ saxekatu njariñ léegi nag léeg-léeg nga am barab yoo xam ne boo fa da fa toog ba jóg doo fa dégg lu jëm ci lu lay indi ci loolu du am lu lay féexal sa xol doo fa jël loo yóbbu mbirum àdduna rek lañ fay waxtaani mbirum àdduna rek lañ fay waxtaani mbirum jàppal bàyyil rek ak diw mu defe nangam ak ay article ci ay ay journaux ñu jële ci abu musa al ashari radiallahu anhu moom it mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul isaa atasa ahadakum fa hamidallaha fa shammitu wa in lam yaxmidillaha fala tushammitu rawahu muslim abu musa moom it nee na dégg na ca yonent ba sallallahu alayhi mu ne bu kenn ci yéen tissoolee sant yàlla ndokkeel leen ko maanaam nee leen ko yarhamukallah bu fekkee santul yàlla bu leen ko ndokkeel bu leen ko wax yarhamukallah mu ngoog wa an anasin radiallahu anhu qaal atasa wa sallam fa shammata wa lam yushammit al yi dañoo toog ca yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ba mu kenn ka ne ko ka des nag waxu ko dara saxaaba yi daal ñoom nga xam ne ñoom it buñ ma saana toog moom li tax ñu tudd saxaaba mooy ay nawleem lañu fu nu gisee luñ xamul posé ko une question allahu akbar loolu mooy saxaabi mooy foo gisee loo xamul rek laaj ko looloo tax ngeen dégg Moussa ak Xadir ba Moussa ànd ak moom fu mu gisee lu mu xamut ne ko li nga def tey nag critique yu métti ba nañ tàqalikoo ñoom ñaar hada firaqu bayni wa baynika mus saaba yi daal di laaj yonent bi atasa fulaanun fa shammatta wa atasa fulaanun fa lam tushammit fa qaala hada xamidallaha wa innaka lam taxmidillaha wala wa atastu waaye def na ko diw dafa tisooli nga ndokkeel ko ma tisooli ndokkeeloo ma mu ne ko kii dafa tisooli sant yàlla yow nag bi nga tisoolee santoo yàlla moo tax ndokkeelu la sallallahu alayhi wa sallam loolu it waaw waaw article yeeg loi ni ko sunu borom rëdde nun la ko sallallahu alayhi wa sallam di ko appliquer looloo tax alxuraan ne ko yaa ayyuhan nabiyyu taqillah waaw article yi moom ginnaaw ku tissooli koo mën a doon boo waxee alhamdulilah dana dana la wax yarhamukallah lu sa mbubb woyof woyof lu la nit ñi xeeb xeeb xeeb lu sa mbubb gàtt gàtt gàtt loo ñàkk-ñàkk dépense ak i nelaw boo tisoolee ci kanam yonent bi boo ne alhamdulillah moom am nga àqum wax la yarhamukallah waaye lu sa mbubu diis diis ngay war Pajero war ay ay Mercedes di yéeg ak doon doon bokk ci borom ndamba tànk yi nga tisooli ci kanam te waxu alhamdulillah mënoo fexe ba am ci moom baatu mu wax la yarhamukallah salla alayka allahu ya alama alhuda salla alayka allahu ya alama alhuda ñu jëlee ci abu hurayrata ba tey radiyallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na isaa atasa kaana isaa atasa wadaa yadahu aw thawbahu ala fiihi wa xafada biha sawta rawahu abu daawud wa tirmizi wa qaala tirmizi xadisun xasanun saxiix abu hurayrata nee na sallallahu alayhi wa sallam suba sandi tissooli day teg loxo ba euh, day teg loxo ba ca gémmiñ ga wala mu jël yére yi ci gémmiñ ga lu tax ndax mu suufeele ko kàddoom ndax mu suufeele ko kàddoom suufeele ko kàddoom mooy lan bëggut wax te sa ni ko nit ñi di defe waaw moom dafi bëgg rek ci sóoli goo xam ne gii du déranger kenn waaw du déranger kenn waaye ci sóoli goo xam ne da ngay nekk sa kër ñoom kër Mor Khoudia di la dégg wala nga nekk sa kër nekk jigéen tissooli ca kaw ba génn kër ga dégg la loolu mën naa tax ab liggéey bu nekkoon ci diggante ñaari kër yooyu seytaana jox la ko te dem tissooli gu kawe googu surtout ci jigéen mën naa tax seytaane wala jinne liggéey buñ liggéey yoon jenn jigéen ci koñ bi jinne ji doon ko indi waaye jinn ji yëg ne génn nga bi jinn ji yëgee ne génn nga eh, mu fa liggéey ba rek waaye keroog nga daal di mun la ko capp daal dem ñibbi moom ndek yow da ngaa ci kaw moo tax tisooli ci kaw ñu wax ne day yàq day day day day day yàq gàllaaju jigéen maanaam da koy toj ak boppam neen da koy toj ndax fi ne léeg-léeg <laughs> boo ko laajee ñoom maa jërë ñaan ñoom Cheikh xam Hamdi Diouf ñoom Oustaz Youssouf Ka jigéen léeg-léeg mu def boppam neen ñu liggéey jënn jigéen jinn ja ñëw moom sëf ko ka def boppam neen te dem maa la ko wax de wala mu fekk la nga sol yu yaraax mbaa yu fatt mbaa yu ne ñàpp ci sa kaw mu teg la liggéey ba te dem loolu moo waral yenn col yi di lambal jigéen ñi am na col yu baree bari yoo xam ne jigéen ñaa ngi koy sol mu teele na am jëkkër te yëguñ ci dara la ca gën a garaaw mooy boppam neen dëkk bi léeg-léeg gis jànq boo xam ne bii am na fanweeri at ak ñett musta dégg alxayri la ca gën garaaw ci di ko joxe mooy boppam neen allahu akbar boppam neen di ree ca kaw góor gu la jox loxo nga jox ko waaw ngeen baal ma nag waaye loolu dëgg la laaj ko ñi ma la wax léegi ñoom si Abdoul Hamdi Diouf ñoom ñu la wax la dëgg <laughs> jëlee nañ ci abu musa radiyallahu anhu mu ne qaal kaana alyahuudu yataasuuna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarjuuna an yaqula lahum yarhamukum allah fa yaqulu yahdiikum allah wa yuslihu baalakum rawahu abu daawud wa tirmizi wa qaala tirmizi xadisun xasanun saxiix abu musa nee na sallallahu alayhi wa sallam daana toog ci place ay juif nekk fa ay yahud nga dégg ñu naan tiso tiso tiso yonent bi ne tekk rek nee na ñoom ñëpp nag ñu ngi bëgg mu juum benn bisi rek ne leen yarhamukumullah waaye musu leen a wax benn yoon yarhamukumullah lu mu leen di wax yahdikumullahu wa yuslihu baalakum yàlla na leen yàlla jubal ba ngeen jóge ci loolu ngeen nekk te defar seeni mbir bu leen jubalee ba noppi baat bii nag yahdikumullah lan nogay di wax doom ja bu tisoolee mu ne ko dikkum laay laa ilaahi man xawma baat boobu fan la ko nogay jële dikkum laay yahdikum allahu wa yuslihu baalakum nogay doom ja ne tisoo mu fab loxo ba teg ci gémmiñ ga ne ko dikkum laay mu ne eskay boobu baat day xam naa ñi jàng arab bu ñu ko dégg ñoom Oustaz Dame Ndiaye ba moytuwul léegi tey du mën a ndogu dikkum laay yahdikum allahu la ñuy wax yahdikum allahu wa yuslihu baalakum moom nag mu ne dikkum laay si kay ndeysaan yàlla nu yàlla musal te musal ko ci bunt boobu ba tey abu saidin alxudri radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida tasaaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa in shaytaana yadxulu rawahu muslim sallallahu alayhi wa nee ne kuy ëbbali ci yéen kuy ëbbali ci yéen na téye gémmiñam ci loxoom maanaam na ub gémmiñam ndax su ubbil gémmiñ nga xanaa nga rekk seytaane dugg seytaane dugg maanaam ngelaw dugg seytaane dugg ko dugg daal di koy sol ngelaw aha ngay dugg ko génn ko yëg ko wàcc nag fu nekk nga seetlu fa fu ne nga seet ko mu tërëg ne kàkk hadis boobu rawaahu muslim mbokk yi benn bunta ngoog bu am solo bu doon jëm ci yooyu ngeen dégg yépp te sallallahu alayhi wa di ko jàngale waaye mu ñëwal ñu ci beneen bunt mooy istihbaabul musaafaha inda alliqaa wa bashaasat alwajh wa taqbil yadi rajuli saalih wa taqbili waladihi shafaqa wa muaanaatu alxaadim min safari wa karaahiyatul inxinaa bunt bii ci wàllu nuyoo dafa ñuy jàngal ne sopp nañu joxante loxo loolu nag ma nga ca góor ak góor mbaa jigéen ak jigéen ndax jigéen du jox loxo góor góor du jox loxo jigéen lu dul muy maxaramam maanaam koo xam ne kii niñ bokkee tax na mënu koo takk kon gis sa mbokkum jullit nga ne ko assalaamu aleykum mu ne la wa aleykum salaam wa rahmatullah nga jox ko loxo mu jox la loxo loolu lislaam sopp na ko lool sopp na nga muuñ ko ba mu gis sa bëñ mu muuñ la ba nga gis sa gis gis bëñam maanaam sa xar kanam leer ci kanamam waaye di nuyu nit yóbbu sa xar kanam eh, tabarkal la cil ma xam xool fële déedéet bokk na ci yooyu bu dee rajulu saalix góor gu baax ngeen bàyyi xel fii ci tomb bi góor gu baax nga daal di fab sa ñaari tuñ teg cab loxoom muuj ko waaw góor gu baax taqbilu yadi rajulu saalix góor gu baax bu ci indee baatu góor gu baax nag mooy loolu kenn du ko defal ñépp góor ku baax lañ koy defal ku baax koo xam ne kii tabarkalla ma ngay kër kër ci yoonu yàlla ma ngay jàngale ma ngay jàng du saaga du jëw nit du yàq penc mi ragal na yàlla bëgg nañu baax ñi naafiqut kooku boo ko nuyoo mën ngaa fab sa ñaari tuñ teg ca loxoom muuc ko loolu ñuy tuddee taqbil bunt bi dana jàngale sa doom sa doom moom it nga fóon ko jël sa doom yëkkati fóon lex bi fóon lex bi waaye nag bul ko def doom ji bàyyi doom jee waaw fu doomi aawi ñëw nga ne demal ci seen yaay fu doomi seet bu ñëw nga yëkkati fóon ah <laughs> déedéet loolu kenn du ko def loolu kenn du ko def am na ñoo xam ne bu meree seen jabar rek merewaale doom ya man xawma loolu fan lay tege ci wàllu waa kër gi naka noonu bu dee nit dafa jóge ci tukki alxaadi min safar mel ni tey euh, oustaz Aline Gueye jóge cene ba ñëwoon Dakar di laajte euh, kër oustaz Ahmed Dame Ndiaye ci Grand Dakar ba gis ko lislaam ne ko oustaz Dame jugal nga gàttandu ko mu gàttandu ko jox ko loxo mu jox ko loxo mu ne lëng ko mu lëng ko ndeysaan ku ne teg sa morom lex tegaat fii tegaat fii ñun nag jigéen ñoo koy def ak góor ñi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nekk la woon naa leen ajaa boon te aéroport la foofu laa ci yem buntu boobu ba tey dana jàngale sib nañu nag ngay sëgg ngay sëggal kenn bul sëggal kenn waaw loolu sib nañu ko jële nañ ci abul xataab mu ne qultu li anas a kaanati fi ashaabi rasulillahi qaala naam rawahu l buxaari abul xataab xataada dafa fekk ku ñuy wax anas ibnu malik mu daan nekk ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddeeg bëccëg di ko liggéeyal mu laaj ko laaj bu am solo abu xataada mu ne mu ne ko mu ne ko anas mu ne mu ne ko ndax saxaaba yi daanañ joxante ay loxo bu ñuy nuyoonte mu ne ko waaw góor ñi saxaaba yu góor yi daanañ joxante ay loxo yu jigéen ñi noonu ndax daanañ joxante loxo mu ne ko waaw ñu jëli ci anas moomu mu ne radiyallahu anhu lamma jaa ahlul yamani qaala rasulullahi qad jaakum ahlul yaman wa hum awwalu man jaa bil musaafa dañu toog benn bis benn délégation jóge yaman ñëw ca yonente ba sallallahu alayhi wasallam fekk ko Madina yonente ne ay gan ñëwal na leen jóge yaman ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo njëkk di joxe loxo bu ñuy nuyoo ndeysaan ndeke waa yaman ñoo njëkk a tàmbali bu ñuy nuyoo di joxe loxo Abu Dawud moo ko nettali bi isnaadin saxiix jëli ci albarra radiyallahu anhu mu ne yonente ba nee na maa min muslimayni yaltaqiyaani fa yatasaafaxaani illa xufira lahuma qabla an yatafarraqa rawahu abu daawud yonente bi nee na sallallahu amul ñenn ñaari julit muslimayni ñaari julit yu góor ñu daje joxante loxo di nuyoo lu dul yàlla jéggal leen bala ñoo rocc seen loxo waaye loolu it ñaari ñaari jullit yu jigéen yu nu yooyu noonu la joxante loxo bala ñoo rocc seen loxo yàlla jéggal leen bu dee góor ak jigéen nag joxante loxo ba du fa am euh, ndax diina da koo tere mbokk yi ak seen ñu fi war bi ci kanam tuuti ñu wéyal koog yéen ci li nga xam ne moo ci topp yàlla yàlla nangul leen nangul nu defar seen i mbir defar suñuy mbir ca def suñuy poos dara ngeen àndaloon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu